dafa tax ba sa saaru ñàkkal na kanam ma seetlu ko ñoom masala gis naa ne ñaar la waar ba maanaam ñeent fukki aayat ci kaw def de bisimilah sama waxtu ma ci dundu lu rahmaani karaaje teewal mi naa fi jaanu yaa arayi mi karaaje teewal mi daa jaala teewal abba tawa tawa laa kooku lu ko waxal wàcc na ci soppe bu mag ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga koy yedda yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a jàppee sangi Quraysh Abu Jahl ibn Hishaam ak Utbatu ak Shaybatu Waliid ak Abu Bakr Waliid mu Mughirata ñooy ñooy sang yi nga xam ne yonent yaakaar na ne suñ gëmee rek ñëpp gëm moo taxoon muy teewoo seen mbir muy wax ak ñoom di leen indi tegtal yi tegtale yi tegtale ak dëggoom tegtal yi tegtale alaaxira su yonent waxee leeralal leen leeralal leen bañ leen nakamu ñu ne ko wax nga dëgg génn nañ ci laataafam sax génn nañ ci xelam li nga wax daal luñ mën a dégg la noonu Abdoulaye ibnu mi makkatoon fil maxaam sa ak fi nuyoo ne yonent dama soxla dama bëgg nga ci diina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan ko gannaaw ngir di teew nga xam ne seen bi la gën a teew ndax ñoom suñ jëmoon rek ñëpp gëm loolu taxaw yonent di ko teew te kaa moom mbiram du wéy yonent Abdullah ibn Maktum ba mu wax ja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëkkal kanam nag wan wóor daal di naan Abbas ah, ñàkkal na yonent kanam wa tawalla tam dëkk yonent bi ñàkkal xar kanamam loolu doyut mudd mooy am jaaraaw bu dikkale ko la ama aji silmaxa te xam ne silmaxa ko dikkal mooy Abdoulaye moomu ma ko tooroon. maa idrika ndax te xamal mu la laal la woon appeler mu yafaka dana mu laaj ci silmaxa soosu nga xam ne moom gëm na yàlla li mu koy xamal dana ko jëfee. mu daal te ci bakkaatam kooku ngay du mooy di teewoo yile aw ya zakkaru ite muy waadu fa tam faaw te dana jëriñ ko si karawaar moom li mu koy dana ci laata ci bakkaar li mu koy dana ci waadu waat ga dana ko jëriñ ba mu topp ndigali yàlla bay tereem amma man istaxnaa daal ka moomal na mu jaal faam nga yow tasaddaaq nga gaar loo ci moom ñii di borom alal na lii di saaf nga yittewoo seen mbir du mooyu miskinam yàlla mi wa ma alayka tawarul la la sakka bu gëm ci te moom waaw ci ci bëri alal su gëmee moom boppam su gëmu ci tam yow dara waru la ca waaw maanaam jaaraata ndaal ka dikka la mu ra yàq ah ngir moom dana mu dox ba ba te moom yàq saa la nu mu ragale ala faam nga yow talaxee da nga dëdd xanu waris ko. kalla bul defati loolu de loolu la yàlla yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax gannaaw la wa Abdullah ibn Maktum nuyoo rek yonent jóg ne marhaban marhaban ci taxoon sama borom li ma yedd yonent def na ko xalifa ci Medina ci fukki xare ak juróom-ñaar bu yonent yi dem rek ne Abdullah ibn Maktum moom mooy sama kuutal sama gannaaw wax na ci laaya ji nag bépp borom xam-xam buy teewoo risaase ba bañ a xamal miskin ya waaye inna naka moom saa yi de wala laaya yi de taskirat nag waar faman saa ku soob nu sakara loolu waar na ko rek saa yi de yàlla di yedd yonentam bu mag lu néew nit ki loolu ak waar la ku bëgg ci yéen waaroo ko te soo dem nit mu àgg na ci téere mu karamati yi duñ karamati yàlla marfamati yi duñ yëkk di fa asamaan mu taxarat yi duñ laabal te waat bi ñu ngi nekk ci téere bi nga xam ne mooy alquran ak lawit ma ko nga xam ne téere boo xam ne bu tedd la fa borom ba bu yëkkati ko la fa borom bu incha allah lawit laa seetaane jaay ji sa borom ci loxo malaaka yi di way bind kiraamin way tedd barati dañu dégati ko ngóoram dañu dégati ko bind fatin ci ndoxam maniru xalaqa wala mu bind ko doomu aadama jëlu tànn lu may ci ndoxam maniru rek maniru ngóoram moom jigéen ndeyam ak baayam sax di ko teewul jafaala ba xaddara loolu tam dogal ko yàlla bind ko muy ndoxam maniru ñaman fukki fan diw lum ba ñëwee fukki fan diw suuf ñëwee fukki fan ñu fàtte àndal daaw lool kooku lum rek ndoxam maniw rek ñaar gënam ndoxam maniw rek ak mu jëm kanam rek balaa ñetti fan kenn dootu fi noppi ci diggante yi fu mu toll mu dara mënu ko réer lu may mu gëm boromam jaamu ko rek su ma yàqal ko mu jàppale ko bi la yoram jàppale jàppale lu mu ko. ba mu ci biiram ndeyam yàlla ko jàppale yoram ba nga xam ne mu mën a génn ci ci biiram ndeyam rek yaayam wasin ko wasin su ko yàlla yombal ko kon doom bi du génn rek lu day yi nit ak muy jaara ba génn ni mu tuute benn benn yu jafe-jafe xam naa fekk mu dawee dëgg moo ko yombal moo tax mu mën a génn rek. maa ko toog mu ray ko muy mujj ak moom nag muy gone ba mu yàgg muy wax mbaale ba mu yàgg muy mbaale mu rus mu yàgg muy ba mu yàgg mu xëy dee rek foofu rek a mu jël jaam bi moo tax doomu aadama lu mu toon toon yàlla yàlla yàkkam fi mu ngi koy nekk foofu rek mu jël yàlla rek mooy maanaam maa ko toog mu ray ko fa ak mbaale ba ko ray tuuti bàmmeel rek. sumay laata sàppandi am soor na mu am soor mu dekkal ko rek ba mu ko suulee rek ba ñëpp fàtte ko bés bu ko neexee mu dekkal ko rek kan laa dëgg la maa yàq ñu jëfu moom nit maanaam rafet na mu digal ko rek yàlla mi jaarale moom fii yëpp dëgg-dëgg mooy nit ci dëgg li ko yàlla sant rek la ko waral mu xam ne ci def lii kenn ne tamit ne te moom rek mooy jaamu mu gëm ko jaamu ko rek. waaye ba mu defee lu mooy loolu defut ko boromam digal de ba léegi mu seet na seet liñ taaloon ñu ilaa taaloon ñu jëm ci ñamam ba tey mu ngay wane tekkali wéetam doomu aadama benn la doomu aadama ji na seet ci bi muy lekk na ko yàlla bindee mën ko dogale ba mu lekk ci bi inna naka nun sabat naa sot nun waa maanaam ndox ma sabbana sotti yàlla di leen indi mu taw non te nu xotti la la suuf taxaana xotti gannaaw bi yàlla digal suuf mu xotti mu génne gàncax ba am ban naa tam saxal yaa ci moom xabban kàttu waaye na ban ak yéen a bokk wa zaytuuna zaytuun wana hadaayqa wa hadaayqa ci tool xul ban yi yooyu bëri de wa saakiya tamit koy tee wa abban ak ab xada wa abban mër-mër de mooy lépp lu bàyyi may ñu sax rek Omar ibn Khattab dagoon na ci boobu Barak nee nañu abbu lu mu doon comme yàlla mu ne yàlla togg mu xam yooyu de waaye mooy mërmër mi bàyyi wéy di far ci gerte gi de na seet ci bi muy lekk la xam-xam xam dafa génne ci na seet ci bi muy lekk su yàlla yabal kii ni mu suuf si mu xotee mu génne gàncax. ñu faral gàncax ga dafay boo ñoral jëne ca fekk mu nit yi dundee jëne yi mbër na mu bàyyi may yëfa nee naa la ci gi ngay lekk balaa nga ko lekk mboolem lu yàlla am yëpp dana ci jëf asamaan dana ci jëf mooy wàcc taw bi suuf dana ci jëf mooy génne gàncax gi jant bee nga dana ci jëf bu dégg bëccëg autoon dañuy ngelaw li dana ci jëf doomu aadama yi dana ci jëf ñooy bay ak a ji dana ci jëf na yaa bay ay fan ak a rafet guddi bu bëccëg ci liggéey nawet ak loolu yëpp liggéey ci mu soxla ñor ñu góob ko weñ gu ñuul dana ci liggéey safara dana ci liggéey moom lañ koy toggee ba mu ñor jigéen ci liggéey ñu ne wala ka ndox dana ci liggéey ndox la ñuy togg ñam wa amul lu yàlla bind te liggéey ci garab yi danañ ci liggéey gox bi ñuy bayee ak suuf bi ñuy waree ak gën gi yëpp du bant bi la amul daal lu yàlla bind te du liggéey ci bi ngay lekk nga fa ba jot ci bi ba lekk ko moo tax mu ne seetal sa ñam wasaake ak wér koy téye waa ba nag mër mër maqaam bu mu yóbbal la fi ñeelee waaye lépp lépp tax mu mën a dundal ba faaw ngeen ko yóbbal rek ay fanfaam ngeen dee rek wala yaa naan ci waa ñooy jur gi te bay saa jaaraatu ngeen dikk na saxatu bés bee ñu te waaye nag bés boo xam ne war nañu way nam ñaareel ba tudd nañ ko saxatu bi ñuy añi soxloo ndax jiitloo kàddu ba dafay tax ñëpp seen nopp sa waaw ya ferroo mooy bés a dana daw almaru nit ñun ak yéen ci mbokkam rek keroog lu nit gën a bëgg ci àddina moom la gën a bañ keroog rek tuuti foo xamul gis ko koo xam loolu la a bëgg ci àddina waaye tey sama yàlla moom seen koo xamul la fa nit gën a bañ soo séenee sa mbokk mooy ne bëgg ci daw yéen ngay daw ndax léegi day kenn topp ci moromu àq wa ummi yaa ngay am. nit ki ndeyam di ndaw ndeyam ndeyam daw wa at yii ak baayam nga seen sa baay ni mu mooy sama baay xanaa di daw sa baay daw wasaay ba seen daw bi góor nga seen sa doom di daw sa doom sa doom dina daw jabar daal nit lum gën a bañ gis kum xamoon léegi tey mu di ko soppaat bu ko lim rëy na ay naka la ñaar gerte nit ñun ci ñoom yow may suñu dëkk ak keroog daanu nit yow mii yow moom dara mu wala keneen rek keroog ku ne la ma soxla si boppam soxla am na lu ca boole leneen ku nekk nafsi nafsi lay wax. wu joomuñu kanam yow may suñu dëkk ak keroog lu rëdd mooy leer lañu. danaa am xar kanam yoo xam ne dañuy leer nañu. te jeex dañu ko am waaw ni katum mooy leer lañu. ñu sëb si rek mooy la gën ba tàng tàng gën am am nañu kontaan ñoom di ree yow ñu lu xew ci bu mag ma du leen ci doo waaye woo joo ni na dara ci moom xabara tan pënd am xar kanam yoo xam ne waaw pënd baa ko muur ba doo ko gi dala waaw dana muur leen xabara na nga ñuul kub wuraay ka ñooy ragaay ba mu alkafaratu yaa alfajaratu ñooy way weddi yàlla de ñooy ñooy weddi yàlla di ko marloo